wa ala alihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabicahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jataa bii ñi génn bi cawni illahi wa ñu ngi woon ba ci fukkeeluwaat ak benn ci gàddaay yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi mu dëppoo woon ak at mi nga xam ne qad tawafaahu allahu fiih ci la ko boroomam tabaaraka wa tacaala daldi jële ci njàlbéenu li nga xam ne mooy atum du fukkeelu at di fukki fukkeelu at ak benn ginnaaw gàddaayam bi moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñu ngi woon ci li jëmoon ci wàllu génn àddina gi gisoon nañ loolu lépp jeexaloon nañu ko walillahi alhamdu wal minna waaye it gisoon nañu tamit li nga xam ne moo jëm ci waajal gi ngir jébbal ko boroomam ni nga xam ne noon lañu ko sange moom salawaatullaahi wa salaamuhu ak ni nga xam ne noonu lañ ko solale alkafan muy càngaay ak ni nga xam ne noonu lañ ko dencee moom sallallahu alayhi wa sallam ak bàmmeel bi nan la mel ak nan lañ ko defare ak ban façon bàmmeel lañ ko defare ak li nga xamante ne moo jëmoon ci wàllu woowu walillahi alhamdu wal minna tey incha allah jeexaloon nañ tàkk-tàkk ci mbir mi leen nañu dese woon muy ana kañ la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina exactement waaw exactement kañ la génn àddina mooy ci rabiul awal buñ nee rabiul awal mais ban date ban date exactement bu yi parce que ba léegi xam nga abordé wuñ loolu mooy man buñ malaajoon laajoon ne ma hé yow de nafar nga siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man nag dama amoon benn laaj ana kañ la génn àddina ba léegi nii ñun waxuñu ci mooy wax nañu mais ban mois mois bi yuñu nañ ko te wax nañu ko waaye date exactement combien ci rabiul awwal bi nga xam ne moom mooy li siiw li ëpp li ñu wax mooy la jamaahir li ñu wax ana lan ci ban date ci weer woowu la loolu la loolu xewe mooy loolu mooy li nga xam ne euh, moom moo des te moom lañ war a gis loolu mooy li nga xam ne moo dese ñu préciser ko mu ñu paree ñu def benn conclusion bu ndaw incha allahu taala bu ko defee ñu jéexal completement li jëmoon ci suñu jataay yi jëmoon ci wàllu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon pour tàmbale jataay bii weesu gisoon nañ ne alayhi salaatu wassalaam bi muy génn àddina 63 ans la am comme li sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha daal di woon wax comme niñ ko gisoon ci xadis bu ne ci saxiixayn nekk tamit ci musnadu al imaamu Ahmad wa gayrihim sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tuwuffiya wa huwa ibnu talaatin wa sittiin mu ne alayhi salaatu wa salaam bi muy génn àddina 63 ans la amoon soixante-trois ans la amoon moom yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon nañ la ko mel ni mawlaana ibn Abbaas tamit jële nañ ci moom loolu waaye it jële nañ ko ci mawl seydna Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xam ne xadiis bi noonu la nee ci al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj al imaamu Muslim raxmatullahi alayhi mu daldi solo ci kitaabul fadaa'il baabun kam sinnu nabiy sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xam ne mooy wax ci ngëneelu ngëneel yi bunt bi nga xam ne lenn ci suraax yi moom la def kam sinnu nabiy ana ñaata la yonent bi alayhi salaatu ñaata law atam tolloon xiina qubida bi nga xam ne yawma qubida bés bi nga xam ne la ko boroomam jël alimaamu muslim mu ne xaddatani abu ghassana arraziyu muhammadu bnu amr mu ne xaddatani nettali nañu abu ghassana arrazi di abu ghassan arrazi tu doon muhammadu bnu amr ibn bakr bn salim rahmatullahi alayhi altamimiyu aladawiyu rahmatullahi alayhi mu ne qaala xaddatana xakkaam bnu salm mu nekk ñu nettali mooy Hakkaam ibn Salma al-Kinaaniyu Abu Abdirrahmaan ar-Raaziyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Usmaan ibn Zaa'ida mu jële ci Usmaan ibn Zaa'ida al-Muqri wa Abu Muhammad al-Kuufiyu rahmatullahi alayhi al-Aabidu rahmatullahi alayhi an Zubayr ibn Adiy mu jële ci az-Zubayr ibn Adiy al-Hamdaaniyu al-Yaamiyu al-Kuufiyu al-Qaadi rahmatullahi alayhi qaala mu ne an anas ibn malik moom moo jële ci sayyidina anas ibn malik ibn nadr ibn damdam rahmatullah alayhi dhul udhunayn abu hamza xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ibnu talaatin wa sittiin wa abu bakrin wa huwa ibnu talaatin wa sittiin wa umaru wa huwa ibnu talaatin wa sittiin mooy sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne qubida rasulullah mu ne yonent bi de salawatullahi wa salaamuhu alayhi qubida mooy yonent mooy boroomam daal dina koy jël wa huwa te fekk moom ibnu thalathin wa sittin mu ngi amoon 63 ans wa abu bakrin seydna siddiq tamit boroomam mu ngi ko jël bi muy faatu wa huwa ibnu thalathin wa sittin mu ngi amoon 63 ans wa umaru ak Seydina Umar ibn al-Khattab it bu ko boroomam di jël mooy 63 ans allah ñoom ñi ñoom ñoo bokk at yoo xam ne moom lañ dund Seydina euh, euh, rasulillah wa saahiba di Seydina Umar ibn al-Khattab Seydina Siddiq ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma te loolu comme niñ la waxoon sànk Mawlana ibn Abbas moom itam wax na ko taw sax xadiis bi mu ngi ci saxiixayni wa kadalika fi musnad al imaam ahmad wa sunan al imaam at-tirmidi rahmatullahi alayhi imaamu muslim mu ne xaddatanaa ci kitaabul fadaa'il ba léegi kam aqaama nabiyu baabu baabun kam aqaama nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi makkata wal madina bunt bi nga xam ne mooy ñaata la yonent bi alayhi salaatu wa salaam paase makka ak medina mu ne xaddatanaa isxaaq ibni ibrahim mooy ibn maxlad ibni ibrahim alxandaliyu attamimiyu almarwaziyu annaysaabuuri gina siiwe ci isxaaq ibn rahawiya wa haaruun ibn abdillah ak sama beneen sëriñ di haaruun ibn abdillah ibn marwaana albagdaadiyu abu muusa albazzaaz alxammaal rahmatullah alayhi an Rawh ibn Ubaada ñu jële ci Rawh ibn Ubaada ibn al-Alaa ibn Hassaan ibn Amr rahmatullah alayhi alqaysiyu albasariyu rahmatullah alayhi qaala mu ne xaddatana zakariya ibni isxaaq mu jële ci zakariya ibni isxaaq almakkiyu rahmatullahi alayhi an amr ibni dinar mu jële ci amr ibni dinar almakkiyu alasramu abu muhammad rahmatullah alayhi an ibni abbas mu jële ci mawlaana ibni abbas albahru alhabru tarjumaanu alqur'aani radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam makasa bi makkata talaata ashara wa tuufiya wa huwa ibnu talaatin wa sittiin mawlaana ibnu abbaas radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam makasa bi makkata talaata ashara mu ne Makka mooy révélation bi ba mu jotee révélation bi bi wahyu bi wàccee Makka def na fa treize ans wa tuufiya mu génn àddina wa huwa ba muy génn àddina moom salaatu wassalaam ibnu moom mu ngi amoon li nga xam ne mooy 63 ans même chose lañ jële tamit xadis boo xam ne moo imaamu muslim daal na koy solo tamit mu ngi ci bu jaar ci seydina muawiya ibn abi sufyaana boo xamante ne nii eh, seydina jarir ibn abdillah al bajaliyu rahmatullahi alayhi moom moo ko nettali jële ko ci seydina Muawiya ne ci moom la ko dégge comme ni ko imaam Muslim daal di solowee wa kadhalika al imaamu Ahmad wa Tirmidhi al imaamu Jarir ibn Abdillah yuusufu hadhihi al umma gisoon nañ tarjamaam al bajaliyu al bajaliyu mu ne annahu sami'a Muawiyata yaxtubu fa qaala maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ibnu thalaath wa sittiin wa abu bakrin wa umar wa ana ibnu thalathin wa sittin de ah, ibn abi taalib ibn abi sufiana di xutba ne maata rasulullah mu ne ndawal yàlla li faatu na wa huwa ibnu thalathin fekk mu ngi amoon 63 ans wa abu bakrin naka noon seydina abu bakr radiyallahu anhu bi muy génn àddina 63 ans wa umaru naka noon seydna umar bi muy génn àddina 63 ans la mu ne wa ana man ib man muawiya jamono jii may wax ak yéen ibnu thalathin waaw mooy <laughs> eh, dafa mel ni da ko leeroon nekk ne comme li al imaam an-nawawi wax ne wa ana mutawaqqi'un muwaafaqatuhum wa inni amutu fi sanati haadihi kon mooy anam bu mujj noon mu ko waxe moom itam mu muy génn àddina ah, mu tombeek 63 ans la am <laughs> moom seydna Muawiya radiyallahu taala anhu wa ardah ci beneen eh, xadiis bi seydna Jaabir dane ci Jarir ibn Abdillah dane kunna qu'udan inda Muawiya fa dakaru sinni rasulillah bii day wuteeg bële day bee da ne woon doon xutba doon ko wax li mu gën a nur mooy dañu nee na dañu fane won woon nekkoon ci Muawiya ibn Abi Sufyan bi mu nee xalifa ah fa dakaru sinni rasulillah ñu ñu daal di tudd atu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata la woon bi muy génn àddina fa qaala Muawiyatu sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma mu ne qubida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ibnu thalaathin wa sittiina sana wa maata abu bakrin wa huwa bnu talaatin wa sittiina wa qutila umaru wa huwa bnu talaatin wa sittiin muawiya bi bi ñu toogee ñoom saxaaba yi ak lenn ci ndongoy saxaaba yi di waxtaane naan ana atu yonent bi alayhi salaatu ñaata at la paase ci kaw suuf mu rasulullah seydna muawiya radiyallahu taala anhu yonent bi alayhi salaatu di génn na àddina fekk mu ngi amoon 63 ans wa maata abu bakrin seydna abu bakr génn àddina wa huwa ibnu thalathin wa sittina moom 63 ans amoon wa qutila umar faat nañu seydna umar wa huwa ibnu thalathin wa mu ngi amoon 63 ans kon lii mooy li gën a dëgër yeneen yi am na yeneen yu ci ñëw yoo xam ne yu naan ay 60 ak yeneen ak yooyu waaye loolu lii mooy li nga xam ne mooy sax mooy li sax kene salawaatullahi wa salaamuhu alayhi lii la amoon ci yat léegi nag ñu ñëw nag ci suñu masala mi waaw léegi euh, mais yonent ma lay saar saam kañ li génn àddina mooy exactement ban exactement la génn àddina waaw loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuti dañ cee wute boo demee ci alfat al imaam al xaafiz ibn xajar al asqalaaniyu raxmatullaahi aleyhi dane wa kaanat wafaatuhu wa kaanat wafaatuhu sallallahu alayhi wa sallam yawmal ithnayn bilaa xilaaf min rabi'il awwali wa kaada yakuunu ijmaa'an laakin fi xadiis ibn Mas'uud inda al-Bazzaar fi haadi ashara Ramadaan waaw mu ne ah, wa kaanat wafaatuhu yawm al-ithnayn mu ne faatug Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bésub lundi la la tombeloon waaw bilaa xilaaf waaw bilaa bilaa xilaaf mooy amul benn wuute amul benn wuute këne moom bésub altine la woon waaw mooy bésam bi rek moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la ko boroomam tànnal muy yawmul isnayni waxoon nañ la ci wàllu tuuti ishaara allahu mooy kenn ki moo fi jiit lépp moo fi njëkk lépp moo fi nekk bi fi kenn newul waaye bam nammee indi nit ñi jubal leen ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la def muy sangu ñépp waaw moom la def muy sangu ñépp muy sangu ñépp moom salawaatullahi wasalaamuhu alayhi kon di deuxième kon yàlla na muy tànn mu tànnal ko li nga xam ne mooy bés bi nga xam ne mooy al isnayni waaw mooy al isnayni pas yawmul ahadi waaye mu tànnal ko léppam di paase rek yawmul isnayni rek allahu akbar yawmul isnayni rek di nekk yawmul isnayni rek mooy bésam bi nga xam ne moom lañ ko xame moom aleyhi salaatu wassalaam waaw ah, allahu akbar ah bésam boobu kon mooy loolu amul xilaaf waaw ah, mooy amul xilaaf waaw ah, ah moo tax xawaa yadan inda ba'd fi ta'ahhubihi haana ar-rahiil lahu fii yawmihi al-anam fii yawmi mawlidihi fii bayti Aïshati qabla az-zawali bi shahri al-mawlid al-azim ah <laughs> léegi après lay ñëw nag di wax boroom xilaas radiyallahu anhu ci wuute yi wuute yooyu nag la ñuy gis ah li laylatin qiila aw laylay aw laylayni qad xalata wa qiila fii hubbihi fabhas wala tanami ah, wala tanami fabhas eh wala tanami fabhas wala tanami voilà kon mooy e, yonent bi salawatullahi wa salaamuhu e, kon loolu amul wuute ak ne lundi bésub lundi la génn àddina waaw moo tax mu loolu al imaam al loolu amul benn xilaaf wa kaanat wafaatuhu yawmal isnayni bilaa xilaaf min rabi'il awwal ci lan rabi'ul awwal waaye nag waaye rabi'ul awwal bi ñépp d'accord ñu ci de mu ne wa an wa kaada ijmaa lii moom tuutee des mu nekk ijmaa muy consensus commun communautaire mooy ñépp tuutee des mu nekk loo xam ne ñépp ci dëppoo waaye nag mu ne laakin waaye fii xadiis ibn Mas'ud arhamukallah ci xadiisu al imaam Seydina Mawlana ibn Mas'ud la Mawlana ibn wax ni ci la yonent bi alayhi salaam génn àddina foofu dane daa wax lu wuteeg lii nag waaw ndax foofu dafa ne fii haadi ashar mooy la onze mai ci mois ramadan waaye loolu lii moom shaad la mooy wax ju beru la que ne yonent bi alayhi salaam ci weeru ramadan la génn loolu shaad moo tax tuutee des mu nekk ijmaa bu dul woon wax ji ñu al imaam al bazaar solo ci mawlaana ibnu mas'ud ibnu ummi abdin radiyallahu anhuma kon li nga xam ne mooy li li dëgër mooy rabiul awwal la waaye nag rabiul awwal bii mu des kañ la ci rabiul awwal foofu nag la wax al imaam al al xaafid Kathir rahmatullahi alayhi boo demee ci al bidaaya wa nihaaya buntu bi def ci lii mu indi ci ay xadiis euh, comme xadiisu al imaam al Bayhaqi rahmatullahi alayhi boo xam ne euh, dafa ñëw ba ci Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi gisoon nañ ko jotaay bi weesu. muy baayu al-Mu'tamir al-Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan moom dafa wax ne kon wax yaa ngi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa kaanat wafaatu mooy li ñu soxal ci wafaatu lañuy ñuy wax ci des gisoon nañ yooyu alayhi salaatu wassalaam yawmal ithnayni mu ne faatoog geneent bi aleyhi salaatu wassalaam bésub altine la woon bésub altine la tombeeloon hein li laylatayni xalataa min shahri rabi'a kon première wax bu kan Sulaymaan at-Taymi rahmatullahi aleyhi mu ne deux rabiul awal la faatu mooy rabiul awal la waaye moom jour bi wax ne ci la génn àddina mooy deux le deux jours après xalataa min shahri rabiul awal waaw loolu benn wax la mu ne deuxième wax wa qaala al-Waaqidi al imaam al waaqidiyu rahmatullahi alayhi nee mooy moom nag ci indi càllale jële ko ci abu ma'shar al madani an muhammad ibn qays rahmatullahi alayhi mu ne ci biir xadiis bi wa tuwuffiya yawmal ithnayn bésub lëndi laylatayni xalataa min rabi'il awwal ah moog lii waniroo lii moom la imaam al-Waaqidi lii la soloo ci fii mais moom waxam dinañ ci ñëw waaw moo taxoon ma naan bi ndax moom waxam wute na ak lii lii da ko riwaaya mais dëgëralul lii wa tuwuffiya yawmal ithnayni li laylatayni xalataa min rabi'il awwal mooy deux kii après kon nga gis ni eh, eh, eh, bële Muhammad ibn Qays mi ak Sulaymaan at-Taymi ñoo bokk wax mooy li layla taymi xalataa min li nga xam ne min rabi' al-awwal waaye nag imaam al-Waaqidi ak al imaam ibn Isxaaq ah, al imaam al waaqidi al imaam ibn isxaaq te mooy wax waa jumhuurul ulamaa raxmatullah alayhim dañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam le douze la génn kon al imaam ibn isxaaq war nga ne al aksar mooy la grande majorité ibn isxaaq ñoom imaam al waaqidi mbooloom boroom xam-xam yi leur grande écrasante majorité ñoom dañu ne douze la non le douze rabi al mooy fukkeelu fan bi ak ñaar ci weeru gàmmu ci la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di génn àddina waaw waaw ah te moom la taalibeem bi Muhammad nu Sa'd mooy waa jumhur rek daanaka wax ji <laughs> nañ ko gis tuutee des <laughs> tamit li imaam al doon wax sànq mu nekk ijmaa waaye nag ñu bari dañ ci am nañu ci àndul comme niñ la wax léegi Sulaymaan at-Taymi rahmatullah alayhi wa wasiqa moom àndu ci Muhammad ibn Qays àndu ci dinañ ñëw ci ñoom al imaam ibn Hazm tamit nga gis ne moom itam eh, àndul ci wax ji ne lu douze la waaw moom wax bee la ànd kënee mbir mi déedéet affaire bi affaire bi xam nga kañ la xewa le deux bii moom ci la ànd moom ki nga xam ne mooy al imaam Muhammad ibn al-Zahiri waaw kanta al imaam Abu Nu'aym troisième wax al Fadl ibn Dukayn sëriñu ñoom al al Bukhari Abu Nu'aym al Fadl ibn Dukayn moom mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam moom dafa wax rek tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma al-ithnayni mustahilla rabi' al-awwal sanata ihda ashara min maqdamihi al-madina mooy moom dafa wax rek début wu rabi' al-awwal début wu mooy ci tàmbalik weer bi ah ci la gane at ci la génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam waaw ah te lu mel nii jële nañ ko ci ku mel ni al imaam Muusa ibn Uqba waaw waaye am na beneen wax am na beneen wax boo xam ne dane le premier la génn àddina dane noo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy premier le premier jour du mois waaw te loolu ku mel ni ñoom al imaam al Khwarizmi yu ñoom ñoo ko wax ne moom dane le premier du mois la rabiul awwal ci la génn àddina waaw léegi euh, lii mooy wax yi kon première wax bi muy waxu ñoom kan Sulaymaan at-Taymi Muhammad ibn Qays moom la al imaam ibn Hazm daal di dëgëral az-Zaahiri ah moom la al imaam euh, Muhammad ibn Hazm daal di dëgëral waaye it imaam at-Tabari nee moom la Abu Mikhnaf Luut ibn Yahya yaa ngi koy fàttale ko <laughs> ah <laughs> li ñuy gis tarjama Seydina al-Husayn doon nañ ko tudd lu bari <laughs> Abu Nakhnaf <laughs> ak Ibnul Kalbi Ibnul Kalbi moom maqbul la waaw al al Kalbi mooy matruk waaye Ibnul Kalbi comme ni ko al imaam at-Tabari yu daal tudd ñoom it wax boobu lañ ànd mooy wax bu njëkk bi bi ne deux jours la génn àddina après rabi ci rabiul awal ci la génn àddina ah waa jumhuurul ulama te mooy waxu jamaahirul ulama nag doo ñoom al imaam ibn te lool mooy waxu ñoom al imaam al Waaqidi imaam ibn Saad ak mboolooy boroom xam-xamu siira yeeg même xadiis yu bari dañoo ànd ci wax jooj ne la douze rabiul awwal ci lañu génn ci la yonent mi alayhi salaam génn àddina am beneen wax boo xam ne comme waxu ñoom al imaam Abu Nu'aym rahmatullah alayhi al Fadl ibn Dukayn moom daan rek début mois bi début mois bi quatrième wax bi mooy waxu ñoom al Khwarizmi hein mu ne moom affaire bi lool le euh, premier du mois la hein Rabiul waaw voilà léegi lii kon am na ñeenti wax première wax le deux rabiul awal deuxième wala sax am na noo ko doon defe wax bu mujj bi nga teg ko ci kaw mooy da ngay commencer ki commencer premier du mois hein nga wax moom ay waxam nga loolu mën na nekk pour nga gën a simple affaire bi <laughs> mooy alxuwaarismi bi rahmatullah alayhi moom waxam man nga koo teg ci kaw moom mi ne le premier mais it waxu al-Fadl ibn Dukayn mën naa man naa am lëmb am euh, ëmb wax ji mais mën naa ëmb wax dina la deux tamit en tout cas buñ commencé niñ defoon pour gën a kii mooy ñoom Sulaymaan at-Taymi Muhammad ibn Qays ak al imaam Muhammad ibn Hazm Abu Mikhnaf ah ak ki nga xamante ne nii. mooy ibnul kalbi ñoom ñi dañu ne affaire bi le deux le du mois ci la génn yonent ma saar saam ci la génn àddina rabion la woon ñoom imaam ibn Isaaq ak waa jamaahirul ulamaa ñu ne le douze al imaam al Fadl ibn Dukayn Abu Nu'aym mu ne début mois bi la rek la rabiul awal al imaam al Xawarizmi ak ñi ànd ak moom mu ne mbir mi le premier la lii kon mooy wax yi waa léegi lii lan moo ci gën a dëgër ah est lii lan moo ci gën a dëgër xoola al imaam as-Suhayli al imaam as-Suhayli ci araw rawdul Unuf nii la traité affaire bi dane nii la wax dane mata tuwuffiya rasulullah interrogation ab laaj kañ la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn àddina hein mu ne wattafaqu annahu tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam yawm al ithnain waaw mu ne yonent bi alayhi salaam dëppoo nañ ne bésub altine la génn àddina bon am na lu mu ci teg mais lool juumte la ci moom parce que kim ne moom dafa wax yawmul arbi'a waxul yawmul arbi'a waxul yawmul arbi'a parce que dane ba mu des illa shay'an dhakarahu ibn Qutayba fil ma'arif al arbi'a mais ibn Qutayba waxul ne al arbi'a la yonent bi alayhi salaam génn àddina xam naa dafa juum ci ni mu toxale affaire bi moom al imaam e, as-Suhayli al-Maliki borom rawdul unuf parce que moom waxul lool dane yawmul ithnayn la génn àddina waaye bésub àllarba lañ ko denc te nee nañu bésub àllarba lañu ko denc moom loolu la wax ki nga xam ne mooy borom al-Ma'rif mais waxul benn yoon que ne dane Euh, innahu wulida yawmal ithnayn wa bu'itha yawmal ithnayn wa daxala madina yawmal ithnayn wa qubida yawmal ithnayn wa dufina laylatal arbi'a fi hujrati Aisha loolu la wax wa fiha qubid loolu la boroom Ibn Qutayba mi muy wax moo tax loolu njuumte la kene moom daa Ibn Qutayba dafa wax ci al-Ma'arif kene yonent mi alayhi salaatu wa salaam bésub àllarba la génn àddina non non ah, kon dëppoo nañu mu ne kon wattafaqoo dëppoo nañu ne annahu moom alayhi salaatu wassalaam tuwuffiya génn na àddina yawmal ithnayn bésu altine illaa shay'an lu dul mbir lii nii jar mooy loolu wax nañ la correction bi qaalu kulluhum mu ne boroom xam-xam yépp nag dañu ne wa fi rabi'il awwal dañu ne ñoom ñépp dañ ne rabiul awal mais ba des liñ la wax ne imaam al-Bazzar moom la soloo ci al imaam Ibn Mas'ud ne déedéet Ramadan la waaw sinon boo ci génnee lool mooy ñoom ñépp dañ ne rabiul awwal la ghayra annahum mu ne sauf que ñoom ñépp ñoom nee nañu aw qaala aktharuhum wala boog ñu ne ñi ci boroom xam yi ginnaaw biñ nee rabiul awwal la génn àddina bésub altine mu ne ñoom ñépp dañu wax wala li ëpp ci ñoom fii athani ashara min rabia dañ ne douze ci douzième fukkeelu euh, fan bi ak ñaar ci la génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne wala yasixu moom nag àndul ci wax ji mu ne wala yasixu an yakuna tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam illa fi thani min ash-shahri aw ath-thalitha ashara aw ar-rabi'a ashara aw al-khamisa'a ashara li ijma'i al-muslimina ala anna wafqata arafa fi hajjati alwadaa'i kaanat yawm aljumaa wa huwa taasi'u min dhil hijja fa daxala dhul hijja yawm alxamiis fa kaana almuharram imma aljumaa wa imma as-sabt fa in kaana aljumaa faqad kaana safaru imma as-sabt wa imma al-ahad fa in kaana as-sabt faqad kaana rabii'u rabii'un al-ahada aw al-ithnayni wa kayfa ma daarat alxaalu ala hada alxisaab fa lam yakun saani ashara min rabiic alawwal min rabiic yawm alithnayni bi wajhin wala alarbicaai aydan kama qaala mooy mais loolu waxoon nañ la loolu njuumte la mu ne wa dakara altabariyu an ibn alkalbi wa abi mixnaf annahu tuwuffiya fi althani min rabiic alawwal wa hada alqawl wa in kaana xilaafa ahli al-jumhuuri fa innahu laa yab'udu an kaanat ath-thalaathatu al-ashhur allati qablahu ah, allati qablahu ah, kulluhu min tis'in min tis'a wa 'ishriin fa tadabbar fa innahu sahih wa lam ara ahadan tafattana lahu wa qad ra'aytu lil-khawaarizmi annahu tuwuffiya alayhi salaatu wa salaam fi awwali yawmin min rabi'il awwal wa haadaa aqrabu fi lqiyaasi bima dakara at-Tabari an al-Kalbi wa Abi Mixnaf voilà lii la al imaam as-Suhayli wax boo gisee ñun jël li wax wax ko lépp parce que da ngay dem boo demee ci al day tënk waxam nga dem euh, al-Xaafis Ibn Kasiir muy moom it day tënk waxam. li gën nag nga dem ca borom wax ja fa mu ko waxee nga xool na mu ko waxee nga indi ko ba mu leer naññ nga door a xool ñeneen ñi ñoom lan lañ wax voilà <laughs> waaw al imam as-Suhayli nii la ko waxee ci dernier tome bi ci ar-Rawdul Unuf mu ne kon ginnaaw bi mu ne boroom xam-xam yi da dëppoo ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bésub altine li génn àddina ba mu des li nga xam ne moom la imaam moom la Ibn ba solo ne al arbian loolu wax nañu la njuumte la ci moom xaalu kulluhum mu ne ñoom ñëpp nee nañ ah, fii wa fi ne moom mu génn àddina fi rabi'ul awwal ci rabi'ul awwal mooy weeru gàmm ghayra annahum sauf ko ñoom xaalu nee nañu aw qaala aktharuhum lépp ci ñoom boroom xam-xam yi ne fii thani ashara min rabi' ne ci douzième jour bi fukkeelu fan bi ak ñaar ci rabiul awwal ci la génn àddina mu ne nag loolu nag la d'accord mooy waxu waa jamaahir bii la d'accord mu ne walaa yasixu loolu dëgërul loolu mënula wér an yakuna tuwufiya kene yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mënula dëgër kene te mënula wér kene génn na àddina illaa lu dul fii thani min ash-shahr lu dul deux parce que moom mooy waxu ñoom kan kan lañ la wax ñoom abu mixnaf ah mooy maw Sulaymaan at-Taymi Muhammad ibn Qays al imaam ibn Hazm ibn al ak Abu Mikhnaf moom wax jooj la ne loolu moo gën a dëgër que ne le du mois parce que le deux mooy tombeeg lundi selon moom ni nga koy compter mooy le deux lundi deux Rabiul Awwal te dinaa la wax lu tax te moom wax na ko mu ne aw wala boog ah as-salis ashar wala treize rek waaw wala muy treize wala awul rabi wala quatorze ashar awul xaamis ashar wala quinze mais sinon bu dul yii moom mënula nekk li ijmaa'il muslimin lan moo tax ma ne le deux ak yeneen hypothèses yi jours yi ci tegu mais manula tomber le douze moom manula nekk lu tax mu ne li ijmaa'il muslimin ndax boroom xam-xam yi jullit ñépp ijmaa la consensus la kër ala anna wafqata arafa fi hajjatil wadaa këne jullit ñépp ñoo dëppoo këne bésub arafaat bi yonent mi alayhi salaam taxawoon ci hajjatul wadaa kaanat yawmul jumaa bésub avant-vendredi la woon comme niñ ko gisee woon waaw ah wa huwa taasi'u min dil hijja te bés mooy le neuf ci dul hijja atum atum tabaski fa daxala dul xijja kon yawmul xamis loolu boo remonté ci kaw kon dalay leer ne dul xijja weeru tabaski bi mu ngi commencé woon bésub jeudi jeudi moo doon le premier vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 lundi 5 mardi 6 mercredi 7 hein jeudi 8 vendredi 9 di bésub arafa hein kon mu bokk kon mu ne kon fa kaana al imma al waaw kon nag weer wi ci tegu muy weeru tamxarit kon bésub àjjuma la doon moo doon le premier du mois bésub àjjuma la mënoon a doon wala bésub samedi bésub àjjuma mooy kan mooy bu doon ne weeru zulhijja weeru tabaski vingt-neuf jours la yem bu yemee vingt-neuf jours mooy jeudi vingt-neuf kon vendredi premier mooy le premier du mois muharram wala li mu wax awi sabt mooy bu dee ne weeru tabaski bi dafa dem ba bu doon dafa dem ba trente kon vendredi mooy nekk trente samedi nekk le premier muharram hein kon muy ngi noonu moo tax mu ne fa kaana muharram immal jumaa wa imma sabt kon ci kaw lii kon comprendre nga li tax que kon loolu la mu ne fa in kaanal jumaa mu ne léegi nañ jàpp ne kon ajjuma moo nekkoon le premier du mois de muharram tamxarit bu dee loolu la bu dee ajjuma la hein bu dee àdduna fa in kaana aljumaa faqad kaana safaru imma sabt wa imma ahad léegi bu dee ne buñ supposé bu njëkk bi ne vendredi moo nekkoon premier jour de weeru tamxarit muharram kon safar safar c'est sûr fa kaana safaru imma sabt imma ahad safar moom lii wa mën a am mooy mu nekk samedi mu nekkee samedi mooy kon weeru muharram biñ jeexal muy tamxarit vingt-neuf la yem mooy vendredi vingt-neuf la yem samedi ba di le premier safar tombeeg samedi premier wala bu dee muharram dafa ma trente kon dimanche lay doon kon dimanche mooy tombe ndax day nekk le trentième jour bi samedi lay doon kon le premier nekk la dimanche mu ne loolu ba léegi yaa ngi jàpp ba fii hein léegi nag mu ne fa in kaana sabt léegi nañ considérer ne kon samedi moo doon le premier kon jox naa la ñaari hypothèse yi soit mu nekk safar nekk samedi wala dimanche léegi bu ñu jàppee ne samedi la woon ah fa in kaana sabt faqad kaana rabi'un rabi'un al ahad kon weer wi ci tegu di weeru gàmmu ah loolu automatiquement par force jeudi la non lundi la dimanche la war a doon wala lundi lu tax mooy bu dee weer wi weeru safar weeru màggal da wi dafa dafa mat mi commencé samedi premier bu matee bu boobaa dimanche kon lay jeexee dimanche trente kon bu boobaa premier jour bi lan lay doon lundi lundi mooy nekk le premier rabia walla rek matul mu yem vingt neuf kon samedi vingt neuf dimanche bi mooy nekk le premier ah moo tax mu ne faqad kaana fa in kaana sabt bu dee ne safar le premier samedi la woon. faqad kaana rabi'un kon rabi' li muy doon mooy ahad kon bésub lan lay doon ça c'est sûr que force que ne kon rabi' day tomber bésub dimanche awil isnaini wala li nga xam ne mooy <coughs> bésub lundi mu ne wa kayfa ma daaratil xaalu ala hadha al xisaab falam yakun thani ashara min rabi' min rabi' yawmul ithnayn bi waj mu ne lu ci man di dem sax mooy mooy hypothèse yi laa la jox mais même boo jëloon mataloon weer yi boo mataloon trente yi ci kaw ne premier weeru zul hijja jeudi la woon te loolu mooy li sax te loolu lañ xam looloo tax Arafat nekkoon vendredi mu weer yooyu yëpp boo leen mataloon ñu mat trente bu ñu matoon trente manoo fexe noo ko tourner ñu ma trente ak mooy zul hijja muharram safar ñoom ñépp ñu mat trente wala ñu bañ koo mat noo ko mën a wëlbatee de toute façon lundi bi manula tombeek le douze rabiul awal c'est impossible laa leen wax man al imam as-Suhayli c'est impossible et faites le calcul bu man waxuma di sànni ci air parce que waa jumhuur a wax bien bien c'est bien mooy samay mbokk ñun ñëpp ngi ci bor suñu boroom xam-xam ni ñoom ñëpp ñoom daanaka ñoom ñëpp ko wax mais man ma ne As-Suhayli ma ne li ñële wax moo gën a dëgër laa wax mooy li ñeneen ñi wax surtout ñu ne la deux ñoom Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymimi waxam gi ak Abu Mikhnaf ak ibn al-Kalbi ak Muhammad ibn Hazm <laughs> al-Imaam ibn Hazm <laughs> moom lii la ànd wax lii la ànd après <laughs> loolu mooy li gën a dëgër te nag faites le calcul rek waaw yow booy commencé mooy lan de toute façon jeudi moo doon premier jour dul qa'da non dul xija léegi nag foofu ngay tàmbalee di dem ñetti weerar ci tegu ah. mooy ci ñeenteel bi la yonent ma la saa saam génn àddina dul xijja mooy atu tabaski muharram moo ci tegu mooy at mu bees mi le onze onzième at bi at la onze fukkeelu at ak benn bi mu génn àddina muharram mooy weeru tamxarit safar tegu ci muy weeru màggal li ci tegu di weeru gàmmu bi mu génn àddina ma ne la loolu maadaama fekk jeudi te lool daf ñoo leer te loolu benn boroom xam-xam wuute wu ci jullit ñépp d'accord nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam aj gi mu aj vendredi moo tombé woon ak bésu Arafat te bu dee vendredi la forcément kon premier jour du mois jeudi la woon du mois Dul Hijja euh, euh, euh, tabaski ji kon nag noo mën a tourner affaire bi wax kayfa ma daarat al haalu ala hada al hisaab falam yakun thani ashara min rabi' yawm al ithnayn bi waj mais loolu dafa mënula nekk c'est impossible li waa jumhur waa jamaahir non li wax c'est impossible muy tombé le douze rabiul awal tombé nekk Blondie man la nekk waaw ci kaw ne Dul Hijja premier jeudi la woon man da nekk ak nuñ ko mën a tourner waral arbia man la nekk tamit arbia bi mu waxoon ne moom la Ibnu Qutayba wax waaye Ibnu Qutayba waxul loolu ah mu ne léegi nag kon dàq na wax waa jumhur ci que ni faites les calculs ni ma ko defe man Imaam Suhayli mu ne. waaye wa dakar tabari al imaam at-tabari rahmatullah alayhi tudd na an ibn al-kalbi jëlee ci ibn al-kalbi wa abi mixnaf ak abi mixnaf luut ibn yahya <laughs> annahu tuufiya mais wax naa la de toute façon luut ibn yahya du moom euh, wax ji moom la ku mel ni suleymaan at-taymi wax ak muhammad ibn qays rahmatullah alayhim ah tu annahu këne yonent bi alayhi salaam tuufiya fi thani min rabi' al awwal këne ah yonent bi alayhi salaam deux le deux la génn àddina ci rabi' al awwal waaw lundi pas le douze waaw mu wax bii moom la imaam ah, Ibn Hazm après dëgëral mu ne wa hadha al gis nga wax bii nag. wa in kaana xilaafa ahlil jumhur même wuute nag li waa majorité des savants wax boroom xam-xam yi wuute nag leur majorité li ñu wax fa inna laa yab'ud soriwul an kaana ath-thalathatu al-ashhur allati qabla kullaha min parce que mooy wax bii ci kaw wax bii hein loolu it beneen affaire la mooy wax bii ne di la lundi de hein mooy ne gis nga mois zol yi ko jiitu parce que lundi de rabiul awal bu nee mooy wax bii li muy yenu mooy mois safar bi ko jiitu muy weeru màggal ak muharram bi ko jiitu safar moom di weeru tamxarit ak weer wu ko jiitu di weeru tabaski bu ci nekk vingt-neuf la yem mooy weer yooyu yépp vingt-neuf lañ vingt-neuf jours lañ benn matu ci trente ci kaw noonu la lundi bi mën a tombeek li nga xam ne mooy le deux parce que dimanche mooy nekk dimanche premier rabiul awal lundi bi nekk le deux rabiul awal waaw ci kaw ne zul xijja jeudi la woon loolu bu ko rati léegi loolu la wax nii ne ne loolu la wax ji wa hada al wax ji wa in kaana même bu dee dafa nekk xilaafa ahlil jumhur dafa wuteek wax waa jumhurul ulama rahmatullah alayhi fa innahu la yab'ud moom soriwul de an kaanati thalathatul ashhuru kene weer ashhuri a thalathatul ashhuru bokk kene ñetti weer yi allati qabla kulluha ñoom ñépp min tisantin wa ishrin ñoom jours lañ mais benn matu ci trente mu ne nag fa tadabbaru càmbaral ma lool te nga xalaat lii ma wax bii ñuy wax fa innahu saxiix lii moom wér waaw mu ne lii nii nag moo wér parce que moom <laughs> hein bii la dëgëral waaye waxu alxuwaarismi bi après dina xaw a jéng tamit ci wax jooju <laughs> waaw moo tax mu ne fa tadabbar wax jii ne la dë la seetaat ko càmbar ko ta bàyyi ci xel fa innahu ndax moom bi ne la yonente mi alei satu salaam ñaari fan après Rabi'a kese la génn àddina waaw ñaari fan bi rabiul awal weeru gàmm bi mu duggee ñaari fan lundi lundi la tombeel mu génn àddina c'est ça wér la wax jii nii walam ara ahadan tafattona la te gisuma kenn koo xam ne bàyyi na xel mbir mi ba mooy lii nii ñiy wax nii gisuma ko ci koo xam ne bàyyi na ci xel càmbar ko ba bàyyi ci xel ba génn mbir mi xam ne wax jii mooy bi gën a ah. en tout cas moo gën a jub wax waa jumhur bi naan le douze mu ne waqad ra'aytu lil xawaarizmi te gis naa man imaam as-Suhayli gis naa al imaam al-Xawaarizmi mu ne annahu tuwuffiya alayhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn na àddina fii awwali yawmin min rabi'il awwal moom dane le premier moom lañ la waxoon sànq mooy quatrième wax moom dane le premier rabi'ul awwal la génn àddina moom alay saar saam mu tombeeg lendi mu ne nag imaam al-Suhayli ginna mu ne wa hada aqrabu fi al-qiyaas bima dakarahu at-Tabari an ibn al-Kalbi wa abi Mikhnaf mu ne nag gis nga nag wax jii bu mujj bi al-Khwarizmi wax que <laughs> ne le premier la le premier Rabiul Awwal la Yonent bi alayhi salaam génn àddina aqrabu moo gën a jege ci gëndale que li même li imaam at yi nettali ci imaam Ibn al-Kalbi ak imaam Ibn Mikhnaf Abi Mikhnaf ne le deux la pourquoi parce que <laughs> moom li mooy le fait ñetti weer yële nekk ñoom kenn matu ci yépp nekk vingt mais loolu grawul loolu dara newu ci loolu loolu possible la te day am <laughs> ah mooy le fait <laughs> ñetti weer yële mooy moom jàpp loolu moo gën a dëgër waxu waa jumhur moom ci kaw na ñetti weer yooyu matuñu te dul xijja ne woon jeudi le premier moo doon ci bu dul xijja jeudi le tombeeloon loolu moom benn weer watu ci dul xijja matul muharram matul safar matul bu boobaa sur sûr que lundi le deux lay doon waaye waxu alxuwaarismi bii lu jara bàyyi xel la parce que waxu alxuwaarismi bi xam nga lu muy ëmb mooy ne benn ci yii nii dafa mat waaw mooy deux deux weer yi ñoom ñoo nekk yoo xam ne matuñ mais benn bi mat na xoola imagineel ci kaw ba léegi fi imaam as-Suhayli jóge bon di euh, ngeen baal ma xam naa di nga ne si ça sa affaire bi xaw na compliqué ah ay jour kii wa kii wa kii te ngaa wax rek ne non lii daw am solo moo tax <laughs> ngeen jéggal ma rek <laughs> xoola mooy affaire bi euh, euh, ci waxu al bi rahmatullah alayhi mooy ñaari ju ñaari mois yi ñetti mois yi mooy Dhul Hijja muharram safar am na ci boo xam ne ci ñett yi dafa mat sëkk yeneen ñaari nag matuñu noonu kese la lundi bi mën a tombeek le premier rabiul awal nekkub lundi xoola imaginer imaginer bu dee zul hijja jeudi la commencé comme ni mu ko waxee ne parce que Arafat le neuf la loolu c'est sûr léegi euh, bu dee boobu vingt neuf jour la kon jeudi vingt neuf lay yem nga dem muharram nekk kon premier jour de muharram nekk ajjuma vendredi le premier vendredi mooy un vendredi un mooy muharram léegi mooy weeru euh, weeru tamxarit boobu bu matee vingt-neuf kon vendredi vingt-neuf mooy nekk dernier jour bi samedi nekk le samedi premier nekk premier safar weeru màggal premier samedi lay commencer léegi nag weer woowu imaginer weer woowu bu matee xam nga de la dama ne la benn ci waxu euh, imaam al-Khwarizmi waxam bi rahmatullah alayhi li muy teg mooy ne benn ci ñetti weer yi dafa mat léegi na jàpp ne bii moo safar safar bu matee hein dimanche mooy nekk dimanche trente waaw dimanche trente safar lundi nekk le premier lundi nekk rabiul awwal voilà ci kaw noonu nag mu dee loolu la mu ne moo tax mu ne lii sax moo gën a kii ndax boobaa am nga ñaari mois yoo xam ne matuñu ak benn bu mat mu ne lii nii wa hada aqrabu fi l qiyaas bima dakarahu at-Tabari an wa abi Mikhnaf moo gën a jege sax li imaam at-Tabari nettali ci imaam ibn al-Kalbi ak abu Mikhnaf ndax boobu day day supposé ne trois mois yépp zulhijja muharram safar benn matu ci yëpp vingt-neuf lañ alors que bii moom waxu imam al bi rahmatullah mooy benn ci yooyu dafa mat te benn ci yooyu matee mooy ne li muy indi mooy lundi mooy nekk le premier rabiul awal te ci la yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina lii la al imam yarhamukallah al ibnu as yu bokk lii la wax léegi nag euh, xoolal al imaam al xaafis ibn Kathir euh, bon euh, wala xoola pardon al imaam al al al kii wax jii nag wax jii nii moom la mooy mooy mooy imaam al xaafis ibn Kathir ibn Hajar moom dafa d'accord ci waxu kan Abu Mikhnaf beek ak Ibn al Kalbi bi moo tax mu ne fal mu'tamad maa qaala Abu Mikhnaf ah. waaw moom bi mu ëndee indi waxu imaam as-Suhayli indi waxu al imaam al-Hafiz Ibn Kathir ak ñeneen ba après mu ne bon en tout cas man li ma gis mooy waxu kii bi waxu waxu imaam Abu Mikhnaf beek ak ñi ànd ak moom Souleymane booy ak Souleymane at-Taymi Ibnul Kalbi Muhammad ibn Qays te mooy waxu ñoom imaam ibnu Hazm rahmatullah alayhi mu ne loolu fal mu'tamad loolu nag moom mooy mooy li gën a dëgër ah waaw loolu mooy li waaw léegi eh, <laughs> lii nii moom la kii dëgëral al imaam alxaafiz ibnu Hajar ci alfat boo demee noonu la ko gën a la ko dëgëral léegi nag ñu ñëw ci li al imaam al kii wax eh, al imaam al xaafid ibn Kasiir eh, ginnaaw bi nga xam ne ci al bidaaya wa nihaaya ci li indi wax yi indi ko ci côté riwaaya après mu indi li al imaam eh, as Suhayli wax te ñu gis ko léegi moom dafa ñëw def ko résumé comme ni ñu la waxoon sànq ba parce que moom da ne faayida qaala Abul Qaasim as-Suhayli fi rawdi maa madmuunu waaw. imaam Abul Qaasim as-Suhayli kan wax na ci fi rawdi ci mooy ar-rawdul unuf loo xam ne maa la nga xam ne madmuunu hoo ah mooy lëm ëmb la muy wax lii la ñun nag wax nañ la textuellement li mu wax kon tax liy soxla wuñ di jëlaat lii léegi nag imaam al-Hafiz Kathir mu ne pour dëgëral wax waa jumhur moom àndul ci li imaam Abul Qaasim wax as-Suhayli rahmatullah alayhi mu ne waqad ishtahara hadha al iraadu ala hadha al qawl waqad xaawala jamaatu aljawaaba anhu wala yumkinu aljawaabu anhu illa bi maslakin waaxid waaw alimaam alxaafis bi kasiir mu ne waqad ishtahara siiw na hada al iraadu ala hada al qawl mooy waxu imaam assuhayli bii nga xam ne moom la indi ci ah waxu waa jumhuur waa jamaahir bi ne la douze la waxam bii siiw na que ne boo waxu waa jumhuur ginu la dëgër ginu la dëgër fenn li gën a dëgër mooy waxu ñoom Abu Mixnaf ak ak imaam Ibnul Kalbi ak ñoom Souleymane ak Taymi ak ñooñu loolu sax moo gën a dëgër waaye nag li al imaam al-Xawaarizmi wax daa moo gën a jege qiyaas en pour wax ne daal waxu waa jumhuur dëgërul mu ne loolu waxam jooju nag. bari na ay waqad xaawala te essayé na aljawaaba anhu tontu ci jamaatun ñu mbooloo bu bari ci boroom xam-xam yi fexe nañ tontu waxu imaam as-Suhayli bii waaye moom imaam al-Hafiz Ibn Kathir dafa gis ne tontu yooyu ñuy jéem a tontu waxu imaam ibn euh, as-Suhayli bi boo des na mooy boo ci gis bu nekk day des quoi da ngay xam ne non lii des na ba léegi dindiwu fi wax ji wax quand même c'est vrai que. moo tax al imaam al-Hafiz Kathir naan ah imaam as-Suhayli nag lii mu wax ku ko seetlu <laughs> hein ku ko seetlu gis ne ah lii nag li mu wax lii la de waaw li mu wax <laughs> li mu wax moom li man ta'ammala ku seetlu affaire bi xam ne ah, ah, ah, lii imaam ah. ya imaam ibnu uh, al kii kat nag lii muy wax imaam as-Suhayli muy kat lii muy wax ku ko seet xam ne waxam nag moo gën a dëgër de moo tax mu ne wa huwa imaam al-Haafid ibnu Hajar mu ne gis nga waxu imaam bi wa huwa zaahirun mooy li feeñ te mu fii di kaw liman ta'ammala te wax nii c'est sûr que selon moom ni mu présenter affaire te tamit mooy affaire bi noonu la parce que ñépp d'accord ne jeudi moo doon le premier Zulhijja te looloo tax Arafat ne woon le neuf quand même loolu ñépp ci d'accord amul kenn ko taxaw ne bésub Arafat nekkuloon vendredi c'est ça moo tax imam al-Hafiz ne wa huwa zahiru ne lii dafa leer li man ta'ammala il suffit nga xool ko rek seetlu ko ah xam nga waxu imam as-Suhayli moo gën a dëgër kon le douze noo wëlbatee weer yi fekk jeudi moo nekkoon le premier arafa ne woon vendredi arafa le neuf de toute façon c'est impossible laa wax muy tomber lundi di tomber le douze rabiul awal manu la nekk <laughs> léegi nag al imam al hafiz ibn kathir loolu lay wax ne mbooloo mu bari fexe nañu dal di tontu ci waxu imam al abul qasim as-suhayli mi rahmatullah alayhi al maliki waaye bon mu ne yooyu yépp wala yumkinul jawaabu an yooyu yépp ay tentative la yoo xam ne moom gis na ne euh, réussirul quoi mu ne lii manuñu cee tontu illaa bi maslakin waaxid lu dul sóobuwaay benn sóobuwaay kese lañu mën a tontoo imaam as-Suhayli te ci la wax waa jumhurul ulama bal jamaahirul ulama di dëgëre que ne yonent mi alayhi salaam le douze du mois la génn àddina rabiul awwal waaw lii kese la man a nekk lu dul lii nag manu la nekk léegi mooy lan mu ne wa huwa ixtilaaful mataali' waaw mooy wuuteeg fi ñu ni ñuy gise weer yi <laughs> lii lii xam nga problème la ci koor gi ñu génn léegi affaire weer wi feeñ na Makka walla feeñ na fële est-ce que ñun waa Sénégal dañoo war a woor feeñ na Espagne est-ce que ñun waa Norvège dañoo war a woor dañoo war a dog wala korité wala waa Mali nee nañ gis nañ ko est ñun waa senegal ak ainsi de suite yooyu loolu lay wax nii ne lenn rekk moo mën a tontu imaam as-Suhayli ci lañ ko mën a tontu. mooy ne affaire bi en fait lii moo xew ixtilaaful matali mooy ne weeru feeñ Espagne waa Arabie saoudite loolu concerné wu leen loolu kese la mooy ku nekk ak sa gis la waa Sham waa Syrie dañuy gis weer waa Makka gisuñu ko waa Médina ñoom loolu concerné wu leen te loolu moom la Mawlaana Ibn Abbaas doon wax Mawlaana Ibn Abbaas benn xadiis bi wax ci wàll woowu dane man gars yi dañoo ñëw ne ko gis nañu weer wi keroog waa Sham fële ca xalifa ba Muawiya Seydina Muawiya radiyallahu anhu mu ne mais ñun gisuñu ko jour boobu mu ne ko mais doo doyloo gisu ko euh, xalifa bi ba Muawiya mu ne ñun lii lañu yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal mooy ñun gisuñu ko dañuy continuer kon affaire bu ñu noonu pourtant boo dee Syrie moom boo xoolee fuseau horaire moom ñoo ko bokk Arabie saoudite Sham Syrie non loolu moom Medina non loolu moom benn la daanaka mais Mawlana Ibn Abbas ne ñun wooru ñun dañuy continuer waaw parce que lii lañu yonent ma lay saab-saab jàngal moo tax loolu am solo ixtilaaful matalia ah. xam nga loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis affaire koor gi yeeg masala yi jëmoon ci koor gi surtout côté ñu taxawoon ci côté gis weer lii al imaam al xaafis ibn Abdul Bar al andalusi doon wax que naan bu feeñee fii andalusi andalus muy fii ci Espagne ak mu feeñ alxijaaz ñooñu xam na ne weer yooyu ñoo ñooñu bokkuñu ay affaire loolu daanaka boroom xam-xam yépp xam nañ loolu <laughs> lo ah imaam alxaafis ibn Kathir nag lool la daan lool kese moo mën a tontu affaire bi mooy ne gis weer yi bokkuñu mooy ne gox yu nekk ak seen gisuwaay la mënuñu imposer benn gis nañ ñii gis nañ léegi yéen monde bi yépp woor leen luy loolu mu ne nag affaire bi kaay leen na ma wax leen fenn lii kese lañ mën a tontoo waxu al imaam as lii mooy ixtilaaful yi mooy ni weer yi di feeñe selon fu nekk gox bu nekk dafa wute waaw gox bii mën nañ ko gis ñii duñu ko gis mën naa feeñ Maroc waa Libye gisuñu ko mais bu boobaa waa Libye concerné wu leen waaw mu ne kon nag léegi ixtilaaful mataali mooy lan léegi nga ne ko waa léegi nan nga ñu koy indee nag ci suñu affaire bii ñuy wax mooy mu ne lii la bi an yakuna ahlu makkata ra'awul hilaala dhil hijja laylatal xamiis wa amma ahlul madinati falam yarawhu illaa laylatal jumaa mu ne lii ixtilaaful matali bii may wax kën a gis yi ñoo bokkul weer yi dafa feeñ fii te feeñul fee lool rekk a mën a régler affaire bi mooy ci bii rek la lañ mën a tontoo imaamu Suhayli mooy rahmatullah alayhi mooy ne waa Makka dañoo gis weer wi hilaal dil hijja mooy weeru tabaski bi kañ lañ ko gis laylatul xamis laylatul xamis mooy la xam nga keroog maa ngi lay wax kañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn lañ ko denc guddik àllarba wax naa la guddik àllarba bu ma ñëw naan ma mercredi ci guddi mercredi ci guddi du guddik àllarba guddi àllarba mooy mardi ci guddi <laughs> voilà <laughs> guddi àjjuma doo ñëw ñu ne la saa ay suñu guddi àjjuma ji invité nañ la nga bàyyi ba vendredi ci guddi nga agsi mooy mais doo fa fekk kenn mooy jeudi ci guddi <laughs> voilà jeudi ci guddi mooy guddi àjjuma léegi moom mu ne mbir mi leen la mën a doon mooy lan mooy que ni waa Makka dañoo gis weer wi weeru weeru tabaski bi laylatul xamiis guddik alxames guddik alxames mooy mercredi ci guddi comme ñun jouru mercredi bi bu timis jotee voilà mooy ñoom ci lañu gis weer wi waa Makka comme que mercredi ci guddi lañ ko gis kon premier jour bi premier jour tabaski lan lay tombeel jeudi moo tax waa Makka ñoom noonu lañ ko gise kanta waa Medina nag waa Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa amma ahlul madinati falam yaraw hu illa laylatul jumaa ñoom gisuñu weer wi lu dul guddik àjjuma mooy jeudi ci guddi lañ ko gis léegi nag ba ñu xëyee kon comme que jeudi ci guddi lañ ko gis te mooy guddik àjjuma kon ca suba ga mooy vendredi moo nekkoon le premier kon waa Makka ñoom le premier euh, weer wi yonent bi alei saatu salaam doon aj weer woowu weeru aj gi dafa tombe Makka dafa tombe jeudi le premier bésu tabaski quant à Médina du jeudi mais vendredi la tombeel ndax ñoom vendredi lañ ko gis ndax guddi àjjuma bokk lañ ko gis ca suba ga di vendredi léegi nag mu ne wayu ayidu hada al qawl gis nga sama wax ji ma wax moon al imam al xam nga lu koy dëgëral <laughs> mooy qawlu aishata mooy wax ji sayyidatu aisha radiyallahu anha wax wa ghayriha ak ñeneen te xadiis yooyu ñu ngi ci saxiixay ni comme ni ñu ko gisewoon mu ne xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li xamsin baqiina min dhil qa'da mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa génn Medina bi muy aji fekk cinq jours moo desoon Zul Qa'da jeex xam nga lii taxoon nañ ci bu yàgg mooy te waxoon naa la ne jàppal bu baax date yooyu ñu lay wax parce que dinañu ko soxlawaat mooy fii laa la fii laa ko soxlawaatoon waaw fii laa ko soxlawaatoon mooy bu ñuy régler lii voilà est-ce que xam nga ma ngi la doon wax booba boo fàttale ko naan la est-ce que Zul Qa'da bi mat na wala matut. xam nga foofu la wax ji ama woon li al imam Ibn doon wax ak ñeneen ñi liñ doon wax moom mi sax dina ko rek dina ko waxaat tuuti mu ne kon li koy dëgëral mooy li Seydina Ibn euh, kii wax al imam Sayyidatu Aïsha ak Ibn Abbas ak wa ghayruha mooy Ibn Abbas radiyallahu anha hadith ñu ngi sahihayn ñu ne yonent mi alayhi salaam dafa génn di aji génn Medina di aji hein fekk cinq jour moo des ci Dul Qa'da mooy weer wi jiitu weeru tabaski cinq jours kese ci des ci la génn àddina mu ne wayata ayanu kama naa te nag loolu leer na te feeñ comme ni ñu ko tuddee woon jamono jooju annahu que yonent bi alei saat salaam xaraja yawma sabti kene bésub samedi la jóge Medina la génn dem aji walaysa kama za'ama ibn Hazm te bokkul ak imam ibn Hazm doon xam nga yëpp waxoon nañ ko boobu kene imam ibn Hazm rahmatullah alayhi li waxoon ne <laughs> non bésub jeudi la génn mu ne loolu man da nekk waaw li annahu qad baqiya akthara min xamsa xamsin bila shakk parce que moom bu nee Dhoul Qi'da le cinq euh, euh, jeudi bi la génn mooy ne euh, imaam Ibn Abbas cinq jours avant moo desoon ci Dhoul Qi'da jeex Sayyidatu Aïsha wax lool radiyallahu anha comme woon boobu rek que ne bu dee jeudi la de toute façon weer wi mooy ne loolu man da nekk. mooy ne weer wi dina des dina ëpp cinq bu dee jeudi la génn li des ci weer wi ëpp na cinq jours waaw moo tax mu ne loolu day fa li annahu qad baqiya akthara min xamsin bila shak wala jaiz wala jaizun an yakuna xaraja yawm al jumaa kanta que ne nga ne bon kon nañ bàyyi jeudi kon génnul jeudi vendredi la génn dañ mu ne la jeudi man da nekk xam nga lii lépp waxoon nañ yii nii yépp waxoon nañ ko boobu bi ñuy gis aj gi ci début début bi kañ la yonente bi sallallahu alayhi dem ajeeg mu ne vendredi it man da nekk lu tax ndax waxu imam sayyidina anas bi ne sahih imaamul buxaari ne salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam adh-dhuhra bil madinati arba'an wal asra bi dhil hulayfati rak'atayn lii gisoon nañ ko sayyidina anas mu ne yonent bi alayhi salaam dafa julli tisbaar ñeenti ràkk la julli tisbaar biir Medina te lool tisbaar la la fa julli door a bi mu génnee dem dhul hulayfa ak dhul hulayfa ci biti mu julli fa ñaari ràkka tàkkusaan lool kon mu ne luy leer na nañu mën na nekk bésub vendredi ndax vendredi nan la koy fekke biir Medina ba pare du julli àjjuma tisbaar bu koy julli ñeent xam nga loolu mën na nekk mu ne kon lii leer na luy yépp leeraloon nañ ko ne lii mooy dëgg loolu daa mën a nekk loolu nan la mën a nekk nan la mën a nekke julli ñeenti ràkk génn àjjuma di julli tisbaar biir Medina ñeenti ràkk te àjjuma moom fekk ko fa loolu mën na nekk bésub samedi la voilà moo tax loolu lañ dëgëruloon te loolu lañ la waxoon moo tax mu ne fa taya fa ta'ayyana annahu xaraja yawma sabti bésub samedi la génn Medina alayhi salaatu wasalaam di aji xaraja yawma sabti li xamsin baqiina cinq jours ci desoon waaw ah, mu ne fa ala hada ci kaw lii innama ra'a ahlul madinata hilaala dil hijja layla al jumaa ci kaw nii nag waa Medina xam nga kañ lañ gis weer wi mooy ñoom seeni cinq mat na waa Medina seen Dul Qa'da dafa mat 30 waa Makka seen seen seen Dul Qa'da mooy weer wi jiitu tabaski matul 30 vingt la yem loolu moo tax ñoom ñu gis weer wi euh, guddik alxemes mooy mercredi ca guddi ca suba ga du jeudi nekk le premier quant à waa Medina ñoom seen seeni weer dafa mat dafa mat sëkk ba mu matee sëkk nag loolu moo tax. mbir mi ñoom guddi àjjuma la ko gis muy jeudi ci guddi ca su bëgg di àjjuma nekk le premier waaw mu ne nag affaire bi lii la mu ne léegi wa ida kaana awwalu dhil hijja léegi nag ci kaw nii kon yow xamoo ne waa waa ahlul medina kon ñoom seen premier jour dhul dhul hijja la woon kanta waa Makka euh, jeudi la woon comme que ak gi ci waa Makka lay dépendre yonent bi alei satu salaam def ko vendredi parce que ñii seen weer bis bii lañ ko gis ñu def vendredi nekk Arafat alors que waa na ñoom ci ñoom ci ñoom jour boobu di neuvième jour weer boobu tombewul ak vendredi contrairement ak waa Makka mais samedi la tombeel ci ñoom waaw kay mu ne léegi boo amee loolu est-ce que yaa ngi jàpp li ma lay wax man al imaam al hafiz ibn kathir wa husibati shuhur léegi nag boo amee lool kon mooy vendredi mooy le un zul hijja weeru tabaski ngay am le un mu ne léegi wa husibatu shuhur ba'dahu kawaami ginnaaw weeru tabaski weeru tamxarit weeru gàmmu non weeru màggal weeru weeru màggal mu yem foofu ñett yooyu yépp supposons mooy ne dañoo mat sëkk mooy matu yem 29 contrairement la ñële doon wax hypothèse u ñële mooy ñett yépp 29 la comme l'imam as-Suhayli wax mooy bu ñoom imam Abu Mikhnaf bi imam Sulayman at-Taymi Muhammad ibn Qays imam Ibn Hazm rahmatullahi alayhi ñoom ñépp dañu ne ñoom ci seen kaw wax imam Ibn al-Kalbi mooy xam nga boobu dañ noon kon ñetti weer yële yëpp vingt neuf la yem ñetti weer yooyu yëpp vingt neuf la yem imaam al-Hafiz Ibn Kathir nag mu ne mbir mi ci waa Medina nag ci kaw lii ñu la wax mooy ñetti weer yëpp nag trente la yem te loolu fenn la nekk lu tumuranke <laughs> pour ñi ko ñi jàpp ne dafa tumuranke comme al imaam al-Hafiz Kathir al ah, Hajar tumuranke wul ça ça ça arrive où est problème weer yi ba ma mais weer yi man lan moo nekk ci lu tumuranke weer yi mat bu nekk trente ñetti weer tegaloo mat trente où problème ah gars yi jàpp am na yoo xam ne dañu jàpp na ñoom weer vingt-neuf kese la non non weer day nekk trente day nekk vingt-neuf te manoo taxaw ne li muy nekk vingt-neuf moo ëpp lépp léegi nag man ci laay basé wu non affaire bi ci gis la tegu bu dee day mat trente di mat trente di mat trent di mat trente léegi nag mbir mi fii waa ahlul Medina wa husibati shuhur comme que ñoom kon ñoom imaam Suhayli la mu doon basé wu ñun basé wuñ ci lool parce que moom ci waa waa Makka lay wax moom waa Makka lay wax dëgg la ndax fa la aj ga amee woon Arafat tombé premier jour Dhul Hijja nekkoon jeudi nekk le neuf mais ñun ci waa Médina la ñuy wax te fa la wala saa saam génn àddina après ñoom nag le vendredi ñoom le vendredi moo ne woon dul xijja Arafat ci ñoom samedi la doon tombeel waaw léegi nag ba pare weer yooyu mat mooy weeru tabaski bi mat weeru tamxarit mat weeru gàmmu di safar mat bu nekk mat 30 30 mu ne gis nga boo defee lool yakunu awwala rabi'il awwali yawmul xamiis boo defee lool premier jour weeru gàmmu xam nga ban jour lay tombeel jeudi ndax mercredi mooy nekk trente safar waaw ndax bu dee yële dañoo mat trente trente zul xijja bi dernier jour am samedi trente lay doon quant à muharram weeru tamxarit dernier jour am lundi 30 lay doon quant à safar bi weeru màggal gi dernier jour am 30 mercredi 30 lay doon premier jour rabiul awal tombeeg jeudi le premier mu ne la nag ah fa yakunu thaniya ashar thaniya asharihi yawmul ithnaini léegi defal jeudi premier rabiul awal nga wàcc est-ce que le 12 dina tomber lëndëm déet jeudi 1 vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9 samedi 10 dimanche 11 lundi 12 mu ne la mu ngoog wallaahu xam nga mbir mi kon léegi mooy kon 12 bi ñu wax lundi douze ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam génn àddina rabiul awal est-ce que tombe na rabiul awal tombe na douze wala déet nga ne ko ah waa ci kaw nii de tombe na mu ne la nag comme que tombe na nag man pare naa ci man imaam Ibn Kathir lan laa la desee wax mooy wallaahu ginnaaw li ñu wax lii lépp nag wallaahu buur yàlla mu kawe mi nag alam mooy ki xam dëgg dëgg dëgg allahu akbar moo tax lii mooy li gën a dëgër insha allahu taala kene si si si ixtilaaful mataale dafa am te loolu mooy liy dëggal moom moo tax imaam alxa ibnu abbas waxoon loolu Kurayb ba mu ñëwee naan ko ñun waa Sham Muawiya radiyallahu anhu nii lañ gis weer mu ne ko mais ñun gisuñ ko jour boobu mu ne ko mais doo ci gisu moom waa Muawiya ak mu ne ñun nii la ñu yonente mi alei satu salaam ñu woor buñ ko gisee di dog buñ ko gisee ñun gisuñu ko ñoom gis nañ ko ñoom ñu ngi ci sunna ñun ñu ngi ci sunna loolu te gis nga Sham Sham ak Médina bokkuñ même fuseau horaire même la mais pourtant ndax gisuñu ñoom gis nañ mais ñun gisuñu waaw Mawlana Ibn Abbas nekk ci lool te loolu mooy le seul hadith bu ñëw ci wàll wuy wax lool moo tax al imaam al-Hafiz Ibn Kathir waxam ji dëgër lool ixtilaaful matale moo tax ci côté boobu ak am solo mooy l'internationalisation de la lune loolu ginu dëgër comme ni nga xam ne. noonu lañu ko gise te noonu nañu ko waxe woon ba ñu tolloo ci affaire koor geeg li jëm ci loolu loolu loolu lañu ko gise kon nag kon dat baagoo ko mooy rabiul awwali fii la tombé kon lii mooy li gën a dëgër que ne awwal ci la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam génn àddina mais <laughs> contrairement ak li al imaam al Khwarizmi wax premier bi ak dina ko noon al Fadl ibn Dukayn début mois bi rabiul awal ak waxu ñi nga xam ne mooy ñoom Sulaymaan at-Taymi ibn al-Kalbi Abu Mikhnaf imam Ibn Hazm Muhammad ibn Qays que ni la deux la woon insha allahu taala lii mooy lii gina dëgër waaw voilà <laughs> voilà fi yawmi mawlidihi fi bayti aishatin qabla zawaali bi shahri lmawlidi alazimi li laylatin qiila aw laylayni qad xalataa wa qiila fi xubbihi fabxas wala tanami mooloom mu ne ñenn ñi nee nañ li laylata li laylatin mooy benn guddi xalat moo romb ci rabiul awwal ah mooy bi shahri mawlidil azami ci weer wa mu juddoo muy weeru gàmm ci weer woowu la yonent mi alei génn àddina am ñu ne li laylatin benn guddi mooy waxu kan moo paase mooy waxu imaam al-Xawaarizmi xiila am ñeneen ñu ne lay ni aw lay ni wala ñaari guddi moo weesu te lool mooy waxu ñoom Sulaymaan at-Taymi Muhammad ibn Qays Abu Mixnaf ibn kalbi ak Muhammad ibn Hazm ah qad xalataa moo romb ci rabiul awal wa qiila fii xubbihi fabhad wala tanami am ñu ne nag ah non non non wa qiila fii xubbihi mooy mooy xubbihi lool kii la mooy ay adad la la ci jublu mooy thani ashar hein te mooy waxu waa jumhur mooy le douze fabhas cherchel defal gëstu jil wala tanami tabul nelaw waaw bul nelaw voilà gis nga <laughs> Seydil Hadji Malick lim lay lim lay poussé wu ndongoli fabhas wala tanel waaw léegi nag naka ngay ñëwee rek tënk ko ci téere bii ne man léegi fi laa yem ci la lépp nekk mooy yow xamoo borom téere bi lim la wax fabhas wëral kon mooy yemal ci sama téere bi loolu la naan fabhas ah waxu imaam Abu Abu Nu'aym bi est ce que mu ci biir xam nga andiwu ko fii. mais it famxas mooy ngir wax yii ma cité nii dama koo cité wax xiila xiila xiila mooy ña ko wax demal nga wëri gëstu ji ñooy ñan mais seen wax yooyu ana fan lañ ko teg waaw hawaayadan hawaayadan inda ba'din fi ta'ahubihi haana ar-rahilu lahu fi yawmihi al-alami fi yawmi fi bayti 'aishatin qabla az-zawali bi shahri al-mawlidi al-'azimi li laylatin qiila aw laylayni qad xalataa wa qiila fi xubbihi fabxas wala tanami wala tanami bul nelaw kon nag bu ñu nelaw waaw faut ñu nekk ci suñu lauriers yi fab fal nabxas te bu ñu nelaw <laughs> kon mu ngi noonu wax yi ñoo ci am li ci gën a dëgër nag mooy wax waa jumhuurul ulamaa kenn le douze la comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam ki nga xamante ne al xaafiz ibn Kathir leerale te waxam ji nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala kon nag ci kaw lii ñun pare nañ complètement completement kon pare nañ walillahi alhamdu wal minna kon nag eh, eh, di sant buur yàlla rek di delluwaat di sant buur yàlla mi nga xam ne daal moo ñu xéewale lii ñun ñépp ba ñu topp ko euh, dundu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam en tout cas li nga xam ne moom la moom xuddira la naa an naqula li nga xam ne moom lañu ñu nattal moom boroom bi ñu wax ko ci gëstu ko ci euh, lii la moom mi nga xamante ne lii lépp nag du dara lu dul euh, di yoon leeral rek aaya bi nga xam ne ci la wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah bi mu naan laqad kaana lakum ah, <clears throat> fi rasulillahi uswatun xasana waaw ah. lii lépp lool kese la ah laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allaha wal yawmal aaxir wa dakara allaha kasiira loolu kese la mooy moom lañ doon leeral nii walillahi alhamdu wal minna moo tax daal lii daal mooy mbir maangoog di ñaan buur yàlla mu barkeel ko comme ni ñu ko ñaane woon def ko ni mu tombeek ci feetu euh, kori gi mu defal ñu ko iid muy xéewal yoo xam ne day baamu waaw ñu ko ci sant tout temps ndax nag euh, ñun yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy suñu lépp moom lañ te moom lañu suñu boroom royloo ah moom lañu wax ne wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko toppee de ci di ngeen di gindeeku man yuti'i llaha man yuti'i rasula faqad ata'a allah suñu boroom ne ku topp yonent bi aleyhi salaatu salaam ah kooku de mooy ki topp yàlla ki ko toppul nag kooku nag toppul yàlla waaw ku ko toppul nag mooy toppoo yàlla kon nag moo tax loolu mu nekkoon lu am solo loo xam ne daal mu nekk loo xam ne euh, moom daal lañu suñu boroom li Seydina Omar ibn al-Khattab wax doon wax loolu la tamit mooy lii lañu <coughs> boroom bi daal di dogalal ñu wax ko ku koy amul droit d'auteur amul mbiru yonent ba lay amul droit d'auteur waaw waaw amul droit d'auteur mooy ne lay Seydina Omar waxoon rek radiyallahu waaw ku takk sama wax jàpp ko na ko jottali xaysu yublighu raahilatu wala tublighu raahilatu fu ko waruwaay mën a yóbbu mën na ko fa yóbbu waaw amul zone interdite siira yi amul zone interdite gox bu ne foo la neex mën nga ko fa yóbbu mën nga leen ko jox bu dee jàpp nga ne mën na leen a jariñ y a pas zone benn l'essentiel daal mooy lim waxoon rek laa uhillu li ahadin an yakdhiba alayhi li Seydina Omar waxoon daganalu kenn nag mu may expliquer di ma waxal lu amul mooy kuy kii bu ci dagg dara joxeel ni mu mel waaw amul dara loolu noonu la ko borom bi dogale nii la ko kiiwe nii lañ ci nii lañu ci euh, euh, dogalal ñu wax ko te lii lañu ci wan noonu la buñ ci wàññi dara amul droit d'auteur fu ko waay fu waay fu ko sa fu la sa voiture sa mbaam wala sa fas mën a yóbbu wala sa technologie walla say SMS wala say internet say réseaux sociaux na ko ko yóbbu waaw waaw cantuk yàlla la xéewalu borom bi la tabaraka wa kon xam naa dañuy yem noonu insha allahu taala di wax rek alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadaana allah laqad jaa'at rusulu rabbina bilhaq waaw yàlla bu borom bi tabaaraka ñu def ñi nga xam ne baddalu ni'matallahi kufra mawlaana ibn abbas ne ni'matullah mooy rasulullah muhammadu ni'matullah mooy xéewalu yàlla gi gën a mag bu mu ñu jox kon nag nañ ci moy de